amul dara lu la metti waaw yow xaaral rek waaw mooy lan mooy xoolal xoolal xam nga yeneen tubaab yi lu gàtt lan lay jox benn exemple nee na Seydina Omar ci ay jagleem ay sa moom radiyallahu anhu bu duggee aw yoon bu duggee aw yoon comme ñu ne. Ah. benn mbedd bu siiw biir Dakar gis nga allée centrale u Sandaga Sandaga mbedd moom hein wala boo jógee euh, euh, place de l'indépendance di dem fi gare bi nekk gare bi gaaru gare de Dakar fi nga xam ne mooy TER bi hein TER bi ah xam nga daa bari ay mbedd yu jaar ñi ñuy jógee yépp di ñëw ci place bi place de l'indépendance <laughs> ñi xam ndakaaru dëgg-dëgg am na ci boo xam ne moo lay yóbbu direct ci gaar bi mu ngi mel ñu ne la Seydina Omar nag radiyallahu anhu bu duggoon mbedd moom mbedd mu mu mën a dugg Iblis bu naree dugg gis ko day day dëpp day jël beneen yoon waaw inna inna shaytaana yaxaafu minka ya ibna al-Xattaab wal hadiis qad rawaahu Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu tamit ci Saxiix yi waaw mu ne yonent bi saa saa ne ko inna ash-shaytaana yaxaafu minka ya ibna al-Xattaab na ko yow ibna al-Xattaab doomu Xattaab di seytaane dafa ragal waaw léegi kon xoola jagle boobu jagle boobu fu mu ko amee. ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sa saam ci boppam jàngal nañu moom hadith yi ñëw na ne julli na Iblis de la flambeau ñëw di ko féeteeg moom bëgg koo yàqal julleen ba yonent bi sa saam daal di tàllal loxoom waaw ah tàllal loxoom am mel ni am lu mu jàpp après mu bàyyi bi mu paree di koy laaj mais yonent sa saam dañ laa gis da nga def loo xam ne gisuñu woon nga koy def waaw gis nañ nga xaw mel ni ku xaw a reculer tuuti ba pare après nga am même daam loo jàpp. mu ne Iblis moo ñëwoon ah ci sama euh, xar mooy fi sama xar kanam féete mooy fi ma sama sama côté fi ma jublu di julli mu yor ab flambeau moom nag laa xojoon moom laa jàpp noonu xoj ko ba làmmeñ seet di seet daayu làmmeñ bi laal sama loxo bi waaye ma xalaat le Seydina it euh, kii euh, Souleymane ñaanoon boromam. waaw ñaan boroomam mulkan la yanbaghi li ahadin min min ba'di waaw ñaanoon boroomam nguur goo xam ne yellul keneen di ko am gannaaw yonent lay saa saa loolu laa fàttale ko moo tax ma bàyyi gis nga te pourtant eh, yi xamal nañ moom yonent lay saa saa am ne Seydina Omar moom radiyallahu anhu waxuma la Iblis ñëw di ko tiim de di ko jéem a yàqal di ko yor flambeau mais yoon wu mu dugg rek bu demoon ba fay dugg day day day changer yoon day génn yoon bi wala bu ko fa fekkee iblis day génn yoon bi est-ce que daa tax ñu ne moo gën kallaa thumma haasha gënul sax as-siddiq as-siddiq ko leen raw foofu comme moom Seydina Omar li ko waxee la li Abi Bakr xayrun min Umar wa ali Umar laa <laughs> ba mu déggee xam nga rek gaay bu ñu faawee nit <laughs> taalibe yi moo tax seeni wax moom jar na bàyyi xel léeg-léeg surtout bu dee nee euphorie lañ moo leen jàpp quoi <laughs> dañoo nekk ci euphorie waaw Seydina Omar dégg na gaa yi bi mu nee xalifa gaa yi ko yëkkati di wax ci moom yoo xam ne mu ne leen même di ku koy gënale Seydina Abu Bakar mu ne leen la laylatun waahidatun li Abi Bakr benn guddi Seydina Abu Bakar mooy ba mu àndeek yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gàddaay mu dugg ci xaar bi xunt mi ba jaan ba matt de gis ni guddeem boobu xayrul moo gën min Umar waxuma Abu Bakar moo gën moo gën man Umar ak waa kër Umar waaw Abdallah ibn Umar Hafsa bint Umar ñoom ñëpp nga boole leen ci mizan Abu Bakar benn guddi Abu Bakar ñu gën Allahu akbar <laughs> kon loolu te yonent way sa sam xamaluñu li mu wax ci Seydina Omar loolu ci seytaane xamaluñu ko waxuñu ko ci Seydina Siddiq waaw kon nag mu bopp ah kon affaire baa ngi noonu léegi kon loolu lañ la bëggoon a ne la am gëneel tekkiwul ne yow yaa gën nit ñi waaw jagle bu la borom bi defal ak ngëneel gu la gën tekkiwul al la ay xayri la wala beneen wax mooy al am benn ngëneel tekkiwul xayri ya ni yaa gën ñëpp ci luñ doyal déedéet nii nag foofu laa doon ñëw mooy borom bi da leen a defal jagle bii mais gënuñu fi rek waaw ndax xam nga lu tax kaay ma wax loolu tax parce ñi ñu doon wax naan yonent bi saa salaam ñi dàqoon waxu ñi doon wax naan dañ koo sib ay di utiliser façon faj yi dañ koo sib waaw ñenn ñi naan ay mocc yooyu la ñuy wax. te euh, li tax euh, al imaam Ibnu Taymiyya sax daal di dàq mbir mi mooy yonent way sa sam loolu mu waxoon <laughs> moom de Seydina Jibril mocc na ko moom mocc na ba pare nee na képp ku mën a dimbali sa mbokk na nga ko dimbali léegi nan ngeen mën a waxee ba pare jàngale ci alquran quand même ak sunna nan la ñuy fajee képp ku feebar jëlal sa loxo nga teg ko ci sa sa sa sa fi fee feebar ñaan ñaan yooyu léegi nan ngeen mën a waxee ne mooy yooyu yëpp yeneen trois cent soixante da koo def ñun dañu na waaw wallahu nag ta'ala a'lamu bis-sawab waaw wa huwa al-marji'u wal-ma'ab këne dëgg la ñii lii al ñoom al imaam al-Qaadi Iyaad wax mooy ñii nii lañu mel li xadis bi wax noonu ci zaahiru xadis bi loolu lañu mel waaw mooy dañoo wàkkeeru seen borom duñu duñu dikkal yii nii duñu mocc te duñu moccul te duñu def al-kayy waaye nag ñële mooy loolu du nekkul ñoo gën dañoo kon lu gën ma ne la jàppal lii beneen règle la gis nga fépp foo xam ne dañuy laaj ana kan moo gën wala jam jëf moo gën diggante ñaari boroom xam-xam kii naan lii wa gën kee naan lii wa gën wala fukki boroom xam-xam ku nekk wax la tax yow amal say lunette su bay du yaa ngi war a day lunette jàppal lii jàpp ko takk ko mooy yow xoolal ana lan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doxale gis nga bés boo xamee li yonent bi alayhi salaam doxale hein bés boo xamee li yonent bi salaam doxale xamal ne loolu moo gën kon nag fii nii yonent salaam gis nañ wax nañ la yu bari yi nga xam ne da ko doon ay faju wattu sax ak di moccalaate ba pare jàngale nan la moccale ci alquran ak sunna waaw kon nag loolu lépp nag bu leeree fi yow ci ngay xamee ne li yonent may sa saab ne woon mooy li gën te mooy lan moom da doon moccu da doon moccu da doon moccu Seydina Jibril moccu na ko moom moccu na waaw te jàngale na ko loolu mooy li nga xam ne moo gën waaye nag ñee am na jagle boo xam ne am nañu ko ta tekkiwul ne ñi xisaab ñenn ñi ñuy xisaab képp ku ñuy xisaab ku nekk gaa yi ñoo la gën mukk waaw xisaab mooy la mooy dañ lay teg laaj la ah la la borom bi tegoon ay na looñ nekk mais yonent ci Yàlla bi saa saam xam nga borom bi nee na leen di dajale ëllëg waxoon nañ ko fi temps yee wa idar rusulu uqita waaw bis bi nga xamante ne nii yonent bi ñoom alayhimu salaatu wassalaam borom bi ci boppam nee na uqitat da di dajale ngir lan lii li aji yow mi bis ba nga xam ne moom la leen defaloon déxal Allahu akbar waaw yawma yajma'u Allahu ar-rusul akbar bis ba nga xamante borom bi ci lay dajalee yonent yi alayhimu salaatu fa yaqulu maaza ujibtum lan lañ leen laaj leen ay question ana la ma leen yónni woon ngeen woo sama jaam yi ana lan lañ leen wuyu ñoom waaw yonent bu yàlla may ma sa yónni di taxaw loo laaj la la ma la yónni woon noo ci defeek moom noo demeek moom ña ma la yónni woon ndax nangu nañ la am déet laa ilma lana innaka anta allaamul ghuyub ci suuratu ah, al-maa'ida ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy yàlla yi ñoo gën ci li yàlla bind waaw kon nag affaire bi ci gàttal ngir bañ a tee gën a guddal mooy ñii jagle la bu leen borom bi defal waaw te waxoon nañ la du ñoom kese am na yeneen riwaay yu naan ñoom ku nekk ci ñoom di nga yóbbaale mil am yeneen riwaay yoo xam ne sax wax nañ lépp waxoon nañ la loolu moom duñ ci yàgg mooy. boo ci bëggee da ngay dem ci mutawalaat yi wala ñi nga xam ne ñoom ñooy sarah hadis yooyu waaw kon lii insha allah mooy li nga xam ne mooy gën a gën dëgër mooy li ñoom al imaam ah, waaye nag li gën mooy li yonent bi doon doxale waaw mais nan lay deme mais tax loolu mooy al di jàpp ci sabab yi waaw. waaye sabab yooyu ak ñu nekkoon fee ñàkk fee nekk benn la waaye borom bi moo ko fi teg waaw ñu jàpp ci sabab yi du sabab yi la jàpp nañ jàpp mukk duggul ci seen xol seen borom kese waaw lañu aj seen xol waaw waaw parce am na tamit beneen groupe bu ma la waxul ci wax yi boo xam ne ñoom ñoom dañu ne façon bii waaw ñoom mooy nii nii waaw ñoom ñoom daal dinañ faju de waaye nag dañoo jàpp ne affaire yi ñoom moom dañoo wàcceelu bu baax que ne loolu jàppuñ ne loolu noonu moo leen di faj moo tax lenn ci borom xam-xam yi ne non non lii moom lii moom ku jullit bu bu xaw a am benn niveau tuuti rek ngëm yàlla am dëgër rek xam na loolu xam na ne garab gi muy naan du moo koy faj kon ñooñu mënu la nekk ñii quoi ñi muy nekk mooy ñi nga xamante ne nii lii yonent bale saa saa wax mais laa yarquun moccuñu wala yastarquun duñu sàkku kon manuñoo ne manoo ñëw waxe ko neneen am na yeneen sax ñu wax leneen loo xam ne jaru am na yeneen waaw mais c'était loolu réglé nañ ko ba pare que ne insha mooy li gën a dëgër mooy li zaahiru hadith bi wax li feeñ ci hadith bi ni mu wax mais c'était pour leeral que ni li gën moom mooy li yonent bi saa saa doon def mooy di wàcceerlu ci boroomam tey dikke sabab yi ndax sunna bu ko boroom bi tëral waaw sunna bu ko yonent bi saa ba wax jaam yi dee leen dee leen fañu waaw te ñu gis ne dundam yëpp moom yonent bi saa saam day dikkal sabab ji ba muy tukki ba muy ba muy ba muy gàddaa yi mënoon naa dem fi nga xamante ne nii mooy Madina par al borom bi mënoon na ko. alaysa Allahu bi qaadirin ndax borom bi amul kattanu lool comme ni ko yóbbu woon as as as ko yóbbu woon Isra wal Mi'raj ça pour autant ko dugg ci désert bi waaye dafa dugg ci désert bi di xiif di laqatu koom ñépp waaw bu da doon toog këram du am mu lekk te nag mënoon naa ñaan boroomam këram neex ndax borom bi tànnaloo na ko ndax mu nekk buur nekk yonent wala mu nekk euh, jaam nekk yonent Seydina Jibril daal di koy kii war ne ko nekkal jaam nekkal yonent te loolu mooy sax li nga xam ne moom la doon tànn ndax Seydina Jibril dafa xam xolu yonent bi alayhi salaam waaw xam na ne moom lii lay wax yonent bi alayhi nag képp wàccam la ko doon laaj rek masuura waaye moom xam Seydina Jibril xam ne moom ci boppam lii la doon tar mooy nga gis dundam fépp loolu la kon nag loolu mooy li gën a waaw mooy di jàpp ci sabab yi waaye sabab yi dama koy def ngir jaaboo ko yàlla waaye xam naa ne yàllaay def lépp waaw borom bi li mu def mooy garab sàngam de lu bari ku ko jël ca foofa wala mocc sàngam boo ko demee ca foofa bari na lu muy def nit ko faj waaye bari na ñu ko def du ñu faju kon nag borom bi mooy def waaye du garab di may jël wala li may mocc déedéet waaw. mu fàttali ma waxu Seydina Sahl ibn Abdillah at-Tustari radiyallahu ta'ala anhu waaw at-tawakkul ala Allah xaalu nabi sallallahu alayhi wa sallam wal axdu bil asbaab sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam faman kaana ala xaali nabi fala yatrukanna sunnata nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne di wàkkiirlu ci yàlla dong moo mas a doon état wu xaalu yonent bi alayhi salaam xolam kenn xaju ci boromam lekk boromam boroomam kese ci moom la wàcceelu waaye nag sunnaam bi nga xam ne noonu la doon dunde ci kaw suuf mooy di jàpp ci sabab yi waaw wal axdu bil asbaab jàpp ci sabab yi loolu moo doon sunnaam comme ni ma la ko waxee ne toppal dundam benn par benn nga xool bi nga xam ne moo gën a wàcceelu ci yàlla mu yonent bi saa saa nan la doon dunde est dafa nee na neena woon sabab yi déedéet waaye nga xam ne du sabab yi ñooy waral dara wala ñooy ñàkk waral dara dañ koy def nag ngir jaamoo ko yàlla mi leen wàcce ñu ciy gis borom bi à travers moom ba balaa loolu ñu gis ne borom bay def lépp sax waaye nag lii mooy sunnatullah allati qad xalat fi ibadihi sunnaam bi nga xam ne moom la jaarale ci jaaman yi ku fi jaar yii dina la dal yii dina la dal te bu la dalee waxoon na def leen lii ñu jàpp ci yooyu waaye wàññiwul benn yoon suñu kóolute suñu tawakkul suñu ku wéeru ci borom bi tabaaraka wa taala mu ne loolu nag di jàpp ci sabab yi loolu moo doon sunnaay yonent bi saa saa yow mi nga xam ne da bëgg rekk ci xaalu yonent bi saa saa ngal la waay bul bàyyi li nga xam ne mooy sunnaam te mooy jàpp ci sabab yi waaye xamal ne bu tarfatal ay ni toq ci sa xol de sabab yi bu ma ah, ndax bu ma defoon lii ba léegi kon moom tax ba léegi waroon naa wér déedéet yow àggagoo déedéet waaw ah, déedéet kon daal lii léegi mooy li gën a dëgër mais lii mooy li gën kon jàpp nga fay li ma la dox kene moom bu ñaari xam borom xam-xam wala yooyu wutee yow bu fi nekk di son nag kii kii waa kii c'est moom laa àndal déedéet xam-xam amul loolu yow repère bi moo tax yonent way sa sam ni alquran wax du deñ laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg dëgg nekk na ci biir ndaw yàlla bii pour yéen royukaay bi gën a rafet waaw mu ngi noonu kon nag moom lépp lu mu def ci jamono ju nekk moo gën la keneen def sauf que ñii nag boroom day leen defal ngëneel gi waaye tekkiwul mukk sax ne ñoom gën nañu nañeen ñoo xam ne ñu leen def xisaab waaw day al asharatul mubashirina bil janna fukk yooyu bo yonent bi alayhi salaatu salaam daal di bëggal ci benn jataay euh, euh, ajjana gisuma benn ci xadiis yi yiy wax lii nii xaalu ñii état wu ñii nii mu tudd ne okaasa ci la ku leen yonent bi alayhi salaatu salaam fu mu ne ci la te ñépp loolu nag dàqantewul ma adamu zikri ñàkk tudd mbir tekkiwul ne amul waaye dama ne mooy gisuñu xadiis bu ko tudd Aisha radiyallahu ta'ala li muy màgg màgg ñépp d'accord nañ boroom xam-xamu su boroom ahlu sunnati wal jamaa d'accord nañu ne Seydina Abu Bakr ko gën Seydina Omar ko gën Seydina Ali Usmaan ko gën Seydina Ali la ko gën Seydina Talha ibn Ubaydillah Seydina Abdurrahman ibn Awf Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ak Seydina Zubayr ibn al-Awwam loolu ñoom ñépp d'accord nañ amul kenn ci ñoom koo xam ne man bokk li ma gis laay wax ku ko gis nag man nga ma ne ah man de gis naa riwaay boo xam ne nee nañu az-Zubayr kat ci ñoom la bokk loolu man gisuma ko waaw te Ukkaasha ñu lay ko gëñ loolu ñépp a ci d'accord waaw <laughs> waaw mu ngi noonu te ñu ko doon tudd keroog <laughs> yeneen ci bi mu demee kër Abu Abul Haytham non wala wala feneen lañ ko tuddoon Abul a ibn Tayyihan bi mu demee bañ ganale leen defal leen ñu lekk bopp mook Seyna Abu Bakar Seyna Abu Bakar ak euh, Seyna Omar fekk yonent bi saa saa am génnoon fekk leen laaj leen ñu ne dañoo xiif ba bañ dem kër Abul Haytham ibn Tayyihan radiyallahu demee mu ganale leen ci gàttal yonent bi saa saa biñ lekkee ba pare dane Omar lii dinañ leen ko laaj ëllëg borom bi dina leen laaj lii ngeen lekkoon fan ngeen ko reesal kon loolu mu ne ko ci lii mu ne ko waaw xanaa jàngoo summa la tus'alunna ma idin 'anil na'im le fait que mu ne ko dinañ yow di dinañ leen ko xisaab man nga ne waaw loolu c'était pour xamal xeet bi que li ñuy lekk dañ naan waaw mais moom mii la ne ko lii ñu lekk nii sax yow dinañ leen ci dinañ leen ci laaj. kon mooy moom dinañ ko xisaab te Seydina Omar radiyallahu ak Seydina Siddiq wax nañ ko waxati ko waxati ko ñoo gën a Ukkaasha radiyallahu am na loo xam ne moom moom kenn du ko xisaab <laughs> waaw. affaire baa boobu moo tax affaire boobu bu leeree rek hadis bi euh, amaana yenn yi kii yëpp euh, du kii mooy jàpp ne ndax boo boo jàppee dàmbale que ne ñii lii ñu am day wane na ñoo fi gën foofu nag la problème bi amee bu boobaa nag di nga fexe du nekk parce que da ngay gis yeneen hadis yoo xam ne ñeneen ñu ko gën ba pare di def léeg léegi nooy def soit rek nga wax li ñuy wax non yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko doon def ngir jàngale kese mais pour lool kese. <laughs> waaw loolu doon sunnaam <laughs> voilà kon nag en tout cas wallahu taala alam léegi nag des na nga ne ma ah pare boo léegi yow pare nga maa ngi déglu bay man yatawakkaluna bi ma doon repérer <laughs> ana mais dugal nañ ko fii nga ne ah déet wala yatasayaruna waaw wala yatasayaruna waxoon nañ waaye nañ ñëw rek comme que loolu nga bokk fay mu ne wala yatasayarun te duñu gaafalaate gaafalaate mooy lan. mooy nit koo xamante ne nii moom lu ko dal mu jiñ ko beneen affaire mu jiñ ko nit mooy li ñoo xam ba mu génn man daal ba mu génnee sama kër fajar dajeeg nit ku gàtt nii te see te te te te ñuul ibri bi ma dajeel ibri yaay ñii te laa xam ne samay mbir du baax yow yaa ñam ñamee wax lu amul loolu la toog fenn rek naan man bi damaa toog ba mu koo gis sama yaram bi ne rës ci laa xama ne ma ne yooyu ay caaxaan la mais na sa yaram ne rës après mais ay superstition yoo xam ne jariñu dara moo fees Afrique ay ba ma génnee ku joor ko ma dajee la te waxoon nañ ma boo dajee ku joor ma ne ay caaxaan la loolu mooy yetta tay yaroon lu ñoom moom yàllaay mujjee ñëw yàlla sax boolewuñ bu neexee seenum góor la bu naqaree ñu jiñ ko kenn ni ci seen mbokk jullit yi wala seen mbokk nit ñi wala ñaari billah oh <laughs> man daal damaa toog suñu nii jékkee sama yaram yu ni rës ma muy daw ma ne ma xam ne daal ñoom di way wax ci man ma jékkee rek feebar bu metti dugg ma waaye ma ne sa waxi caaxaat yooyu mooy lan nga naan la yow loolu mooy man xam lan la tekki tekkiwu tus ñoral la bàyyi leen di ubbil iblis ay boulevard ay buntu yu yaatu yu muy jaare ngir yàq seen mbokkoo yi way na ñun ñun vraiment léegi après ku mel noonu mënu la gëm dogal ah jamais parce que lu ko dal kenn la ku ko dal ku ne kenn la yàlla moom léeg-léeg bon bu man la day wax noonu rek waaw waaw moom kay yàlla moom lu ne waaye la mu fas mooy diw paa bi ci koñ bi moom ñépp faatu moom moom faatuwul sama doom ji nekk jeune faatu hégg naa moom képp bu yu mel nii buñ ñëwee ci dëkk waaw seenug dee la paas ñeneen ñi yaa yow yaa ñene yàlla mel ni dee ñoom ñoo ko maîtrise <laughs> ay mel ni faatu ñoom ci seen loxo la ko bi teg ñoom paa ba ñoom daal saa bu ñu waree dañu koy puus as as ngone ngone sa faatu wala iyaazu billaah ki gëm loolu yaakaar nga ne kooku gëm na yàlla kooku gëmul yàlla dëgg dëgg gëm yàlla loolu ci boppam mooy sirk ci boppam kooku gëmul dara te nag bu ñu waxantee dëgg lii moo fees suñum réew waaw ku ab palaasam jekki tàkk sax au lieu premièrement ñu ñuy xool est-ce amul fil électrique parce que marché bi court circuit ku nekk day xëccalaate xooluñ est-ce que affaire yi noonu euh, sécurité yooyu xooluñ ci dara sécurité incendie loolu du seen affaire affaire yi takk li ñuy njëkk xalaat mooy boo moyul daa am soit ku ko taal wala ginne ko taal wala ñoom diw wala ñoom kii ñooñu lancé benn soor wala iyaazu billah te loolu la ñuy dëkke moo tax bokk na métier yi dina dox Sénégal mooy nga nekkub sëriñ sëriñu pariyaax sëriñ buy gisalaate moo tax gis nga gaay bi ñu ko xamee am njabarkat bu mag waaw ay cachet la ñuy dugal ay cinq cent gaay di ñëw waaw ay cinquante mille ngir ñu seetal la parce que dëkk la boo xam ne loolu kese lañ jëm loolu mooy yata tayyarul la neex ñee nag dañoo dara dal leen ñu naan ñoom diw ab soor la ma sànni loolu la bokk la waaye ñëw dóor mu nekk loolu wala leer na moo la dóorum nekk moom loolu moom <laughs> loolu moom <laughs> non parce que liñ ma ne loolu kay ñu xam ne ma ne non non non am ñoo xam ne booy wax <laughs> moom leer na waaye ñëw fii sàcc preuve leer na moom non moom leer na ne sa waay mais li ngay wax mooy affaire baatil wala bu yoo xam ne kii la leeru la nga naan diw la wala boo demee diw ba ma ko rombee wala waxoon nañ ma boo nuyoo man kay ba ma ko nuyoo damaa juum woon sax ne pare wu ma woon ngir nuyu ko waaye damaa juum moo taxit bi ma bi ma nee ci place bi ba léegi ba ma xëyee ba léegi ba ngoon jaayu ma bëccëg kenn ñëwul ne ma ne ma jaay naa waaw ndax diw wala iyaazu billah <laughs> kon wala ayatata yarun yooyu yëpp duñ ko def te ci kon nag mu ngi noonu waa ah, waxoon nañ li ci suuf ah yone eh, al imam ah, ah, an-Nawawi waxoon na ar-Ruhayd eh, mooy lan eh, bi damm ar-ra'i ak loolu ak al-ufuq yooyu waxoon nañ ko bi ñuy gis hadith bi ak Uqasha mu ne Uqasha waa Uqasha mu ne woon bi damm al-ayn la ñuy wax Uqasha wa tashdid al-kaaf wa takhfifiha ak kaaf bi dañ koy tashdid mooy dañ ciy def shadda ukka waaw waaye wa bi tax yaa dañuy wax it ukaasha voilà waaye mu ne wa tashdidu afsah bi nga xam ne ak mooy bi ci def shadda bi ukaasha loolu moo gën a fasaale <laughs> moo gën a éloquent nga ne ukaasha kon nag affaire bi kon noonu la